a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'd fa yaquulu al-imaamul haafizu abu zakariya yahya bnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu alhamdulillah ash-shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi salaasimi'a wa xamsa waan abi talxata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa tadxulul malaa'ikatu baytan fiihi kalbun wala suura muttafaqun alayhi wa an ibni umar radiyallahu anhumaa annahu qaal wacada rasula allahi sala allahu alayhi wasallama jibrilu an yatiyah faraata alayhi xatta stadda ala rasulillahi sala allahu alayhi wasallama faxaraja falaqiyahu jibrilu alayhi alsalaam fashakaa ilayhi faqaal inna laa nadxulu baytan fiihi kalbun wala suura rawahu albuxaariyu rahimahu llahu taala raas abtaa wa huwa bisaa'i almuthallasa wa an aishata radiya allahu anha annaha qaalat waacada rasula allahi salla allahu alayhi wasallama jibrilu alayhi alsalaam an yaatiyahu fi saaca fa jaa'at tilka as-saa'atu wa lam ya'tihi qaalat wa kaana biyadihi 'asaa fatarahahaa min yadihi wa huwa yaquul maa yuxlifu allahu wa'dahu wala rusuluhu summa iltafat fa idaa jirwu kalbin taxta sariirihi faqaala mataa daxala haadha alkalb faqultu wallahi ma daraytu bihi fa amara bihi fa uxrij fa jaahu jibrilu alayhi alsalaam fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa'adtani fa jalastu laka walam ta'tini fa qaala mana'ani alkalbu alladhi kaana fi baytik inna la nadxulu baytan fiihi kalbun wala suura rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaamul xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu buntu trois cent cinq baabu taxriimi taswiiril xayawaani fii bisaatin aw xajarin aw sawbin aw dirhamin bani mu jeex walillaahil hamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ ñaari xadis bi ci mujjoon moo doon 1683 mu ne woon wa an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi annahu qaala radiyallahu anhu mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul qaala allahu ta'ala wa man azlamu mimman dhahaba yaxluqu ka xalqi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis ñetti xadis yi comme niñ ko waxoon ndax dañoo Abdullah lu ñu dañu boole dañu bokk ñoom lu ñuy wax mooy le fait que malaaka yi duñu dugg kër goo xam ne dafa am xaj wala image waaw ci loolu bu waxul ñaar yi wala mu wax benn bi hadith mille six cent quatre-vingt-quatre mu ne waan abi talxata mu ngi jëre ci bàyyi talxa mooy kan abu talxa ba jiitle saydna anas ibnu malik radiyallahu anhu di zayd ibnu sahl radiyallahu anhu anna rasulallah mu nekk ni ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama hmm? qaala nee na laa yadxulu du dugg laa tadxulul malaayikatu malaaka yi du ñu dugg baytan kër baytan néeg fiihi boo xam ne nekk na ca biir néeg ba hmm? kalbun ab xaj wala suura du caagante ne ab ab ab image wala ab ab ab ab lu ñu représenté kuy dund <laughs> waaw luy dund muttafaqun alayhi mu ne xadis bi al imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk solo mu teg ci xadis bi ci tegu muy mille six cent quatre-vingt-cinq mu ne wa an ibni mu ngi jële ci doomi Umar ji ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala nee na mu ne wa'ada daal dinay joxe rendez-vous rasulallahi jox na rendez-vous ndawal yàlla li kan moo jox Jibrilu ah beneen ndaw yàlla boo xam ne minal malaa'ikati ci malaaka yi muy Seydina Jibril alayhi an yatiya da koo joxoon rendez dina ko dikkal farasa alayhi raasa imaam an-Nawawi mu ne raasa rahimahullah ci suuf abtaa mooy mu yéex rendez-vous boobu heure boobu jotee gisu ko wa huwa bi saa'il musallasa mooy bu boobaa bul wax raa raasa non saa bi nga xam ne day ñetti tomb abatasa voilà boobu mu ne mooy dafa yéex ñëwul heure boobu ba ko joxoon rendez-vous hatta ishtadda ala rasulillah ba mbir mi daal daal di tar lool ci yonent bi alayhi salaam xaraja yonent bi alayhi salaam génn fa laqiyahu Jibril bi mu génne nag Seydina Jibril dajeeg moom alayhi salaam fa shaka ilay yonent saa salaam daal di koy xamal ne ah mbir ma de doon naa la xaar te rendez-vous ak ma joxoon gisuma la fa qaala Seydina Jibril ne ko alayhim assalaatu wassalaam naa ñun laa nadxulu ñu dugg baytan ab néeg baytan ab kër fii boo xam ne nekk na ca biir kalbun ab xaj wala suura wala ab image loolu bu fa nekkee ñun duñ fa dugg waaw mu ne xadis boobu rawaahu soloo na ko al Buxaari al imaamu al Buxaari rahimahullah wax nañ ko sànq léegi xadis bu mujj bi ba léegi di wax ci wàllu wi malaaka yeeg duggu kër mu ne waa mille six cent quatre-vingt-six mu ne waan Aïsha ta ngi jële ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne annaha qaalat nee na wa'ada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Jibrilu alayhi salaam mu ne daa joxanteeg joxante nañ rendez-vous kan ndawal yàlla saa saam kan moo ko jox rendez-vous ba Jibrilu mooy digg na ko ah, ne dina ko ñëw seetsi dina fa ñëw moom naa Jibril yàlla jàmm yàlla ji nekk ci kawam an yatiyahu ne ko dina ko dikkal fii saatin ci ab waxtu bu ñu xam bu précis fa jaa'at tilka saa waxtu woowee jot walam yatihi waaye Seydina Jibril dikkalu ko ah. waaw qaalat sayyidatu Aisha nee na radiyallahu anha wa kaana bi yadihi asa mu ne yeneen saa salaam newoon na ci loxoom benn yat benn yat bu mu yoroon fa tarahaha min yadihi mu sànni yat bi ci loxoom wa huwa yaqul tamam koy sànn mu ngi naan man de li ma ci jaaxal maa yuxlifu Allahu ta'ala wa'dahu wala rusuluhu alayhi wassalatu wassalam mooy maa yuxlifu du du du du du du du du du foose du wuteeg allahu borom bi tabaaraka wa taala wa'dahu borom bi du joxe rendez-vous am lu mu dige waxtu wa jot mu daal du koy foose déedéet loolu amul loolu du am wala rusula te tamit du caagante ne ndawam yi malaaka yi alayhimu salaam borom bi du leen du ñu joxante kenn rendez ba pare wala am lu ñu war a joxelu woon seen kàddu pare duñ ñëw loolu amul loolu du am man looloo ma jaaxal ci mbir mi léegi mu ne summal tafata yonentu way saa saa après mu geestu fa ida jirwu kalbin mu ngi gis benn mooy un mooy xaj doomu xaj xaj bu ndaw waaw <laughs> boo xamante ne nii taxta yi mu ngi ci ronu lalu yonent bi alayhi salaam daal di fay installé woon ak toog <laughs> tëdd nag fa qaala yeneen saa sax bi ñu ko gisee ne waaw mata daxala hadal kalb mais kañ la xaj bi dugg fii hein fa qultu sayyidatu Aisha nee na ah ma ne ko wallahi ah yeneen saa sax maa ngi waat ne maa daraytu bihi man de yëguma ko sax xaw ma kañ la fi dugg waaw yëguma ko woon te xaw ma ko woon fa amara bihi yeneen saa sax digle fa uxrija ñu génne xaj bi fa mu nekk ci suufu lal bi léegi dañ koo génne rek fa jaahu Jibril Seydina Jibril alayhi salaam dikkal ko fa qaala rasulullah ndawal yàlla saa salaam ne ko nag ah Jibril yow de wa'adtani joxoon nga ma rendez-vous fa jalastu toogoon naa nag lakat di ngir di la xaar walam tati nii te dikkaloo ma mooy genre laaj la lu tax euh, loolu am daal fa qaala neen naa Jibril na ko alayhim assalatu wassalam mana'ani li ma aaye woon trop tere ma woon bloqué ma woon ba mënuma dugg ba agsi mooy alkalbu alladi mooy xaj bi nga xam ne kaana fii baytika moo doon sa biir néeg bii bi génne lu sànq inna ñun malaaka yi laa nadxulu duñu dugg baytan néeg baytan kër fiihi boo xam ne nekk na ca biir kalbun ab xaj wala suura du caagante ne image duñu fa dugg mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslimun mu ne ki nga xam ne moo solo xadiis bi mooy al imaamu muslim abul xuseyni rahmatullahi ala al jamii kon ñetti xadiis yi la ñuy boole gis nga alhamdulilah ni nga xam ne noonu lañ bokkee mbir moo xam ne ñoom ñoo ci dëppoo di ko wax voilà muy le fait que malaaka yi duñu dugg euh, kër wala néeg boo xam ne daa am ay image léegi buñ jëlee bu njëkk bi hadith mille six cent quatre-vingt-quatre du Seyna Abu Talha dane muttafaqun alayhi léegi laaj bi mooy est-ce ñoom dong ñoo kaa solo ñu ne la hadith boobu imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko Abdullah di seen sëriñ ci lu jiitu waaye na ko noonu al imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ñoom ñëpp solo na ko ak Ibn Maaja mooy rawaahul jamaa imaam Ahmad ash-Shaykhaani sunanul arba'a ñoom ñëpp ko solo te hadis bi bokk na yi nga xam ne bi ñuy gis masala yi doon nañ ko tudd hadis yi naa Abu Talha bi léegi al imaamu Buxaari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci barab yu bare bare bare dañuy jël benn kitaabul libaas baabu tasaawiir hmm? voilà foofu indi na ko baabu idaa qaala ahadukum amiin euh, tamit feneen ak am na ko tamit ci kitaabul maghaazi ah rahimahullahu taala rahmatan waasi'a mu ne haddathana ci kitaabul libaas baabu tasaawiir mu ne haddathana Adam al-imaam Abu Abdillah al-Bukhaari mu ne nettali nañu Adam bi Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan al-Asqalaani Abul Hasani al-Tamiimi al mawlaahum la al-Baghdaadi rahimahullah gane àddina 132 génn àddina 220 rahimahullah qaala haddathana ibnu abi Dhi'b mu ne ci nettama ibnu abi Dhi'b di Muhammad ibnu Abdirrahmaan ibnu al-Mughira ibnu al-Haaris ibnu abi Dhi'b maamam bu sori boobu lañ koy dàqantale Abul Haaris al-Qurashi al-Aamiri al-Makhzumi al-Madani gane àddina la 80 génn àddina la 158 ani Zuhri mu jële ci az-Zuhri di Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaydillah ibnu Abdillah ibnu Shihaab ibnu Abdillah ibnu al-Haaris ibnu Zuhra ibnu Kilaab Abu Bakr al-Qurashiyu al-Madaniyu al-Hijaziyu gane àddina l'an cinquante génn àddina cent vingt-cinq an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba mu jële ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali Abu Abdillah al-Madani al-faqihu di surtout Utba ibn Mas'ud euh, radiyallahu ta'ala an ali Utba di frère Mawlana ibn Mas'ud Abdullah génn àddina moom l'an quatre-vingt-quatorze euh, euh, rahimahullahu taala rahmatan waasi'atan an ibni Abbaas mu jële ko ci mawlaana Abdallah ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib ibn Haashim ibn Abdi Manaaf al-Qurashi al-Haashimi Abul Abbaas al-Bahru al-Habru génn àddina la 68 am ñu ne 67 am ñu ne 69 am ñu ne 70 fële ca Taayif bokk di cousin Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di tarjumaanul Qur'aan an abi Talha mu jële ko Abu Talha mooy riwaayatu saxaabi an saxaabi te hadiis bi gis nañ ne Ubaydillah mële bi ñuy gis euh, kii yi nu mu tudd mooy euh, masala yi moom nee na Abu Talha feebar ma dem seeti ko ba ma fa demee ma fekk fa Sahl ibn Hunayf yaa ngi fàttaleku lool mu waxoon kon mu waxoon leen xadiis bi waaw bi mu naan ko ah waaye bi mu naan waa ji benn digal kenn naan ko dindil image yi nekk sama suufu basañ gi laltu gi Sahl ibn Hunayf naan ko radiyallahu anhu lu tax nga koy dindi mu ne ko ah parce que xam nga li yeneen saa salaam tere ci li nga xam ne mooy image yi mu ne ko est ce que waxuloon ba mu des loo xam ne maa kaana raqman fii saw bu loo xam ne ci ab yére lañ ko def mu ne naam waaye lii moo gën a téye sama xel kon nga gis ne Ubaydillah xadiisu yi da koy jële am na yoo xam ne par intermédiaire yi am yoo xam ne directement voilà radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon mu ne kon an abi talhata mu jële ci saydna ibne abbas jële abdullah radiyallahu anhuma jële ci abu talha di zayd ibn sahl ibn al aswad ibn haram ibn amr ibn zayd ibn zayd manat ibn adi ibn amr ibn malik ibn najjar an-najjari abu talha al ansari radiyallahu anhu eh, nga xam ne fekk jaloo ay mashahidu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Euh, di soxnaay di borom këru yaay Ummu Sulaym ba jiitle Seydina Anas génn àddina l'an 34 am na nag ñu wax ba l'an 51 wallahu ta'ala a'lam radiyallahu anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laa tadxulu al-malaa'ikatu baytan fiihi kalbun wala tasaawir fii noonu la ko ne wala tasaawir mooy waxul suura ay tasaawir voilà euh, am na moo tax beneen bi ci badul xalqi la tadxulul malaikatu baytan fihi kalbun wala suuratu tamasil waaw du dugg malaaka yi du dugg kër wala néeg boo xam ne daa am xaj wala mu am image yoo xam ne ay yu ñu représenté ñoo fa nekk moo xam statue la euh, wala yu mel noonee léegi kantaal imaamu muslim abul xusayni rahimahullahu taala rahmatan wasi'a kitaabul libaasi waz zina ndogo indi baabu tahrimi taswir al xayawaan te taswir suurat al xayawaan moom gis nga xadiis yi ñëw fii yépp moom imaamu muslim foofu la ko indi moom dafa dajale woon dafa dajale li nga xam ne mooy xadiis yi yooyu dalee dajale foofu léegi al imaamu muslimu moo mu ne xaddasanaa yaxya bnu yaxya wa abu bakr bnu abi shayba wa amrun an-naaqid wa ishaaq bnu ibrahim mu jële ko ci Euh, ñeenti sëriñam mu ne nettali nañu Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hamara at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Minqari di Rayhanatu Nisabur di Abu Zakariya gane àddina 142 génn àddina 226 wa Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 235 wa Amr an-Naaqid sama ñetteelu sëriñ man Muslim di Amr an-Naaqid di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Saabu Abu Usmaan al-Baghdaadi an-Naaqid al-Haafiz euh, génn àddina 231 rahimahullah wa Ishaaq ibn Ibraahiim ak ñeenteelu sëriñ di Ishaaq ibn Ibraahiim ibn Makhlad ibn Ibraahiim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghaalib Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi yu siiw woon ci Ishaq ibn Rahawiya gane àddina 161 génn àddina 237 qaala mu ne mu ne bu njëkk bi la ko waxe wa Ishaq ak ku mujj ki ñoom dañu ne axbaranaa xabaar nañu wa qaala al-aaxaraan kanta ñeneen ñi muy Abu Bakr ibn ñoom ñaar ñu ne haddasanaa ñoom dañu nañu Sufyaan ibn Uyaynata kon ñoom ñetti Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawla Abu Muhammad al-Kufi al-Makki gane àddina 107 génn àddina 2 non 198 moo leen nettal Abdullah moom ci ñoom lañ ko moom lañ ko jëlee ani Zuhri mu jëloo az-Zuhri gis nañ ko saan Ubaydillah gis nañ ko sànq ana an Abdillah an ibn Abbas la wax radiyallahu anil jami' an abi talhata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la tadkhulu al-malaikatu baytan fihi kalbun wala suura lii na laa taxul malaykatu baytan fiihi kalbun wala suura moom la imaamu Nawawi kàddu yooyu leen di fii walillahi alhamdu wal minna léegi ñu xool xadis bi ci tegu bi mu ne mooy waan ibni Umar mooy xadis boobu mu ne moom mu ci Seydina Mawlana Abdallah ibnu Umar ibnu al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu léegi boobu la ne eh, waada yonent bi alayhi salaatu mu ne waada daa joxe rendez-vous jibrilu rasuulullahi salaatu jibril mu ne ndawal yàlla li Seydina jibril da ko joxoon rendez-vous voilà léegi boobu gisu ko léegi boobu est-ce que dane muttafaqun alayhi non imam rawaahul Buxaari la wax imaamul Buxaari moo ko solo waa boobu moom kese moo ko solo bii nii moom même même sëriñ bi ñoo imam Ahmad boobu imam Ahmad solowu ko di imaamul Buxaari moo ci wéete voilà léegi mu ngi ko ndi kitaabul libaas ba léegi baabu laa tadxulul malaa'ikatu baytan fiihi suura mu ne haddasanaa Yahya ibnu Sulaymaan indi na ko foofu mais indi na ko tamit ci kitaabu bad'il xalq voilà idaa qaala ahadukum amiin foofu indi na ko mu ne haddasanaa mais nañ jël badu kitaabul libaas yi baabun laa tadxulul malaa'ikatu baytan fiihi suura mu ne haddasanaa Yahya ibnu Sulaymaan mu ne nettali nañu Yahya ibnu Sulaymaan ibnu Yahya ibnu Sa'iid ibn Muslim ibn Ubayd ibn Ubayd ibn Muslim al-Ju'fi Abu Sa'id al-Kufi al-Misri al-Muqri génn àddina 237 rahimahullah qaala mu ne haddathanii ki ma nettali mooy man dong mooy Misri la Kufi la mais Misri Misri la tamit te Misri fa la ne woon fa la génn àddina mu ne haddathanii nettali na man dong Ibn Wahb di Abdallah Ibn Wahb Ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri muy Maliki bu mag boobu rahimahullah gane àddina cent vingt cinq génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept ah rahimahullah qaala haddathani Umar mu nekk ma nettali man dong ibn wa mooy Umar di mu Umar ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab muy sëtu Seydina Umar ibn al-Khattab Abu Hafs al-Qurashi al-Adawi al-Umari al-Madani al-Asqalani rahimahullah fële ca biladu Filastina foofu la mooy Asqalaan foofu la mujjoon nekk génn àddina la cent cinquante génn àddina la cent cinquante <coughs> imaam imaamul Buxaari bi mu ne Serigne Ibnu Wahb nee na haddathani Umar mu ne huwa ibnu Muhammad nga bañ ko jaawale muy Umar ibnu Muhammad ibnu Zayd ibnu Umar ibnu al-Khattab ibnu Abdillah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu anil jamii an Salim mu jël ko ci ki nga xamante ne mooy Salim Euh, gis nga Omar Omar mii mooy saalim lim doon ci moom mooy Salim maamam la ko Omar baayam Muhammad la tudd euh, Muhammad boobu baayam di Zayd Zayd boobu mooy frère Salim voilà mooy frère Salim mooy kon kii nga xam ne maam la ci moom di saalim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi rahimahullah am nañu koy boole ci fuqaha saba moom saalim nii Euh, euh, euh, rahimahullahu ta'ala génnaat na cent cinq mais am nay wute an abiihi mu jëla ko ci baayam di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Qurashi génn àddina soixante-quatorze am nañu ne soixante-treize wallahu ta'ala a'lam annahu qaala wa'ada an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam boobu nii la ko waxe Riyaad bi na ne wa'ada rasuulallahi bi na ne wa'ada an-nabiyya hmm? Euh, te noonu tamit la ñëwee ci euh, kitaabu badil xalq mu ne wa'ada an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jibrilu alayhi salaam farasa alayhi hatta ishtadda ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa xaraja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa laqiyahu fa shaka ilayhi ma wajad fa qaala lahu inna la nadxulu baytan fihi suura wala kalb voilà kon loolu mooy boobu léegi nag bu mujj bi mooy hadis mille six cent euh, mille six cent quatre-vingt-sept mille six cent boobu al mooy bi mu boobu mu ne koy jële ci sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha boobu nag dane eh, kii imaamu Muslim imaam eh, al-Hafiz an-Nawawi dane rawahu Muslim dane boobu imaamu Muslim moo ko solo laaj bi mooy est-ce que moom dong ko hadis bi xaw ma bon rek mu ne <coughs> imaamu muslim dëgg la euh, waaye euh, imaamul Buxaari am na lum solo quand loo xam ne niroo na ak moom waaw niroo moom lool waaw niroo moom waaw mais euh, li nga xamante ne mooy mën nañ ne imaamu muslim mooy ki nga xamante ne mooy moom moo ko soloo waaye waaye kii ki nga xamante ne nii mooy al imaamu est ce moom dong ko solo ñu ne la déedéet euh, euh, ki nga xamante ne nii mooy al imaamu Ahmadu euh, rahimahullahu taala it solo na ko ci wa'ada rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Jibril fi sa'atin an ya'tiyahu fiiha waaw loolu moom it imaam Ahmad daal dina koy indi imaamu An-Nasaa'i Maaja rahimahullahu taala daal dina koy solo moom tamit waaw moom daal dina koy solo euh, rahmatan wasi'a léegi ñu xool imaamu kon ñoom ñoo ñoo ñoo ko solo imaamu Ahmad imaam Ibnu Maaja ak ak imaam Muslim mi rahmatullahi imaam Muslim kitaabul libaas wa ziina baabu tahriimi taswiiri suuratil xayawaan mu ne haddathanii Suwayd ibn Sa'iid ah, mu ne nettali nañu Suwayd ibn Sa'iid muy Suwayd ibn Sa'id ibn Sahl ibn Shahriyar al-Harawi al-Anbari Abu Muhammad al-Hadathani rahimahullahu ta'ala gane àddina cent quarante génn àddina deux cent quarante mu ne woon centenaire rahimahullah qala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Hazim mu nekk ñu nettama Abdul Aziz ibn Abi Hazim di Salama ibn Dinar al-Makhzumi mawlahum Abu Tamam al-Madani rahimahullah gane àddina cent sept comme Sufyan génn àddina waaye moo ko njëkk génn àddina cent quatre-vingt-quatre rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an abihi mooy Abdul Aziz jële ko ci baayam di Salamatu ibn Dinar mooy Abu Hazim Abu waa Hazim de Abu Hazim Salamatu ibn Dinar euh, euh, al-A'raj Abu Hazim al-A'raj euh, at-Tammar al-Madani al-Qaas az-Zahid al-Hakim rahimahullahu ta'ala génn àddina cent trente-trois mu ne an abi salamata bni abdirahman mu jële ci abou salama ibne abdirahman ibne awf ibne abdi awf ibne alharis ibne zohrata ibne kilab ibne mourra alqourachi azzohri abou salama la si yo woon génn àddina 93 am na ay wute di doomi sahaaba bi nga xam ne abdirahman ibne awf radiallahu an ali abdirahman an aisata mu jële ko ci sayyidatu aisha bint abi bakr as-siddiq radiyallahu anhuma ummu abdillah alqourachiya at-Taymiyya al-Makkiyya al-Madaniyya radiyallahu anha génn àdduna la cinquante-sept am ñu ne cinquante-huit di soxna Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annaha qaalat mu ne wa'ada rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Jibriil alayhi salaam fii saa'a ah, ya'tiyahu fiihaa fajaa'at tilka saa'atu wa lam ya'tihi wa fii yadihi 'asaa fa alqaahaa fii yadihi wa qaala maa yukhlifu Allahu wa'dahu wa laa rusuluhu tumma altafata fa ida jirru kalbin taxta saririhi fa qaala ya aishatu mata daxala hada alkalbu ha huna fa qaalat wallahi ma daraytu fa amara bihi fa uxrija fa jaa jibrilu alayhi salaam fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waatani fa jalastu laka falam ta'ti fa qaala mana'ani alkalbu alladi kaana fi baytika inna la nadxulu baytan fiihi kalbun wala suura kon gis kon hadis bi mooy li nga xamante ne nii euh, moom la al imaam daal di indi fii léegi euh, léegi lii nii nag euh, mu mu mu ginnaaw biñ gise kon taxriiju suñu hadis yi walillahi alhamdu wal minna yaay Maymuna tamit daal di lay indi hadis bu mel nii. waaw ndax imaam muslim moom la ci teg da na tegale bint al-Haaris al-Hilaaliya radiyallahu ta'ala anha na ta hadiisa imaam Abu Daawud imaam Ahmad an-Nasaa'i tamit solo nañ ko waaw moom yaay Maymuna mu ne anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam asbaha yawman waajima mu ne leen saa sallam dafa yeewu benn bés bi gis ne neewul a ah, liñ enthousiasme quoi nga gis ne am na daal lu ko yittee lu ko préoccupé lool loo xam ne ci ay xalaat la fa qalat maymunatu maymuna nee na yaay maymuna radiyallahu anha ya rasulallah laqad istankartu hay'ataka منذ اليوم ne ko ni ma la gise tay de moom ah, ah ni ma la doon gise depuis tay daal gis naa ne mu ne ko qaala rasulullah yonent saa salam nag ne ma nag inna jibrila kana wa'adani an yalqani layla falam yalqini yalqani ama wallahi ma axlafani mu ne li tax lii lépp mooy Jibril alayhi salaam dafa ma joxoon rendez-vous ci guddi gi mais ñëwuma ñëwul tax waa ngi wàcc yàlla ne masumaa masula joxe rendez-vous di ko faussé masuma faussé waaw nee na lim nekk noonu rek fa dhalla rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawmahu zalika bésam bi yépp mu ngi nekk liñ naan bon waa ñëwul euh, très bonne humeur quoi <laughs> affaire préoccupé ko lool summa waqa fi nafsi après mu ñëw ci xolam ne at xaara jiru kalbin tahta fustatin lana benn ab chiot benn xaj bu ndaw bu newoon ci suñu benn eh, mbaar mu ndaw yoo xam ne mu ngi woon ci suuf mu digle ñu génne ko voilà summa axada bi yadihi ma an famadaha makaana mu jël ndox daal di koy sotti foofee nga xam ne fa la tëddoon waaw mu ne fa lamma amsa laqiyahu jibril fa qaala qad kuntu wa'adtani an talqaani al-baariha ne ko ah Seydina Jibril ci ngoon gi mu dajeeg moom mu ne ko waaye yeneen saa saa ne ko waaye yow de diggoon nga ma diig ne woon doon nga dajeeg man doon nga ñëw rendez-vous mu ne ko na qaala ajal walaakinnaa laa nadxulu baytan fiihi kalbun wala suura mu ne waaye waaw loolu la waaye ñun duñu dugg kër wala néeg boo xam ne daa am xaj wala ab image looloo taxoon man ñëwuma kon gis nga mooy nii la ko al imaamu euh, sayyidatu kii indee léegi mu des léegi nag kon ginnaaw ñetti xadiis yi walillahi alhamdu wal minna ñu ñëw nag ci côté njàng